xurrimat alaykum almaytatu waddamu wa laxmu wa maa uhilla li gayri llaahi bihi lañu yemoon suñu boroom tabaaraka wa ne xurrimat xaraamal nañ ci seen kaw ngeen di lekk almaytatu li nga xamante ne mooy médd waddam ak li nga xamante ne mooy deret walahmul xinziir kon loolu ci deret am na loo xam ne dañ koo fàtte woon lool moo tax jëf gi nga xam ne moom la ñenn ñi di jëf bu tabaski jotee ñu jël ci di deretu xar mi di ko def ci yëwu nit ñi yooyu loolu moom moom loolu moom bi daa la walla loolu moom du le kenn xam ci diine déedéet di diw ci ci deret ji di ko laalal ci jëwu xale yi wala seen jëyi loolu noonu moom dafa nekk loo xamante ni du diine de même bu dee am na ci ñoo xam ne siiw na ci ñoom ndax loolu borom bi tabaaraka wa la moo xaraamal deret jooju nit ñi di ko utiliser wala mul xinziir waaye bokk na ci li ñu xaraamal ci seen kaw muy yàpp mbaam xuux gaa yi ñoomin jambon ak façon yooyu yépp muy ak tamit yi nga xamante ne nii ñoomin facochère mooy mbaam moo malay nga xam ne mooy phacochère daal xam ngeen phacochère moom ak porc ak ki nga xamante ne nii mooy cochon ñoom ñooñu la mu ne wama uhilla li ghayri llahi beneen bi nga xam ne bon fii weesu jotuñu ko woon jeexal mooy wama uhilla bokk na ñeenteel bi nga xam ne moom lañ xaraamal ji kaw ci yéen mooy lépp loo xam ne bañ koy rendi dañ cee tudd leneen lu du turu borom bi tabaaraka wa taala wala ñu tudd ci turam ak keneen loolu moom du baax waa jooju miir du la jox gaay de kon wa maa uhilla li ghayrillahi bi ak yi nga xam ne dañ koy tudd ci li nga xamante ne nii moom moom leneen lañ ci tudd tuddu boroom di ne wal munxaniqa beneen bi nga xam ne mooy juróomeel bi nga xam ne waxoon na ci jaal beenu saar bi ne daganal leen leen na anaam ba mu des yi nga xam ne dinañ leen ko jàngal fii nii ci saar bii kon juróomeel baa ngi wal munxaniqa mooy xaram li nga xamante ne nii wala nag wi nga xamante ne nii wala bëy wi nga xamante ne nii wala gëléem bi bi nga xamante ne nii moom dafa xoju wala mooy dañ koo takk wa dañ koo yeew fenn moom mu rabe di tëbëka dal di tëbëka dal buum bi di buum mu lëmasu ci baat bi ba ni nga xam ne noonu lay xojoo ba baal di faatu wala waajoo xamante ne nii dafa yoroon benn fayen boo xamante ne nii dem jëndi xaru tabaskeem nag jànn xar mu baax daal di ko yeew nag ci baat bi nag di wër nag wóoluwu ci doom di wóoluwu ci jarbaat wóoluwu ci nijaay nuwulu ci kenn daal di dem tànnalam boppamam xar mu baax daal di koy yeew nag jiital nag au lieu mu teg ko ci oto yi wóoluwu ci oto yi moom daal tànk tànk nay dox xar mi di dox mu yeew ko nag jiital ko di dox léegi ndekete yoo di xëcc comme que daa xër moom yaa fayeen woon <laughs> yi moo di jabaar mais <laughs> comme que daa xër lool ànd jeeg waaxu gu tar xar mi comme que miinu ko da xamul fu mu jëm moom muy diree ko ci ginnaawam walla di puus di dem fu ne moom muy gën a xëcc rek ndekete yoo na muy xëcc xëcc mu ngi gina a xoj xar mi jekki rek xor mi xar mi daal di ne kërëb mu agsi gis mbir mu médd kooku moom de <laughs> kooku moom tabaskiyam meroxaw ma mereen waaye bii moom ci fini moom kon wal mun xaniqatu xar mi nga xamante ne dafa xoju wala gëléem bi wala bu dee ganaar la <laughs> ganaar gu xoju ba faatu it jeex naa wala <laughs> wala gëléem kon wal mun xaniqatu li nga xam ne daal ci rab yi ngeen mën a lekk moom daa xoju ba faatu kooku moom amatu ngeen droit di ko lekk ne woo xaraam na ci yéen wal mawquda ak bi nga xamante ne nii dañ koo takk di ko dóor ay baar de fer wala am ay yat yuñ ko dóor xam nga ñoo am ñoo xam ne noonu la ñuy def fas yi takk seen bëti rek dóor leen benn baar de fer ci bopp après ñu sedd ne këlëb léegi ñu jël ne loolu moom lu ñaaw la mooy wal wal mawquda bi nga xam ne wala ñu jël aw yat ne ko réll moo tax it looloo tax ki nga xam ne mooy seydina Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu wa ardaatu doon nañ ko fi fan yélee mu ci muslim mu ne damaa laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko man kat damay sànni mooy damay rëbb comme que moom rëbbkat la won moom lañ la waxoon ca kat ya nappkat yi ñëw nañ laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci li nga xam ne mooy ndoxum géej waaye rëbbkat yi moom mii Seydina Adi ibn Hatim dafa ñëw laaj ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam na ko noonu tamit la ko Seydina wa mawlaana abu Tha'labatil abu Tha'labatal Xushaniyu radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne moom ca moom Sham la dëkkoon dafa doon jóge di ñëw Medina uniquement pour laaj yonent bi alayhi salaatu lu jëm ci activité bi nga xam ne moom ab chasseur la ab rëbbkat la woon di ko ci laaj Seydina Adi mii nag Ibn Hatim yu radiyallahu anhu dana yonent bi alayhi salaatu wassalaam man kat damay damay rëbb ci nga xamante ne laaj ko daal ci mbiru saydul mi'rad mooy bi nga xam ne man dama ñëw di rëbb ki nga xam ne mooy mooy njamala bi wala li nga xam ne moom laay rëbb wala fasu fa ki euh, fasu àll bi wala yooyu léegi mais bi ma jëlee di ko sànni mooy fi fi fi ñaw fi ñaw ci xeej bi du foofoo ko dal flèche bi déedéet mooy comme que yat wu diis lay doon mooy côté côté bi di ko koy dal affaire bi nag ne këlëb walla rëbb bi ne këlëb léegi nag muy laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko nag boo sànnee loo xamante ne nii bu dee ne daa nekk loo xamante ne nii fi ñaw boo sànnee li ngay sa xeej bi bu dee fi ñaw boo ko dal mu dugg loolu daal di koy faat kooku mën nga koo lekk waaye bu dee ne bi ardi mooy ne côté bi côté yet wee ko ne rës affaire bi ne rëll mu ne ko déedéet fa huwa waqiid fala takul kooku moom mooy loo xamante ne dañ koo dóor yàq wala dóor ko barre de fer wala daal di koy dóoru xeer mu daal di faatu loolu moom mu ne ko loolu moom bu ko lekk kon loolu mooy al mawquda li nga xamante ne dañ ne ko renn dóor ko dara mu daal di faatu dani nga xam ne noonu moom dafa xaraam kenn du ko rendee kenn du ko rayee li nga xam ne mooy lañu war a lekk ne mu ne kon bi ci tegu ginnaaw kon medd deret yàpp mbaam xuux ak loo xam ne bañ koy ren tudduñu ci turu yàlla ak li nga xam ne dafa xojo ak li nga xam ne dañ koo wal mawquda li nga xam ne dañ koo dóor ba mu faatu wal mutaraddiya li nga xam ne xar wi nga xam ne bëy wi nga xam ne wala nag wi nga xam ne dafa trébuché daanu mooy dafa jóge fenn rek daanu far faatu faatu moo xam xar moo xam ne ci étage lañ ko deew lañ ko yeewoon muy cëpp cëppi di cëppi cëppi ba na rëll nag ci suuf na ndëll ci suuf daal di faatu boroom ñëw mu daal di faatu kooku mooy wal mutaraddiyatu mooy lu jóge ci kaw daal di daanu kooku moom de toute façon wala muy daw ci ab àll noonu mu am nag benn mbartal jóge dugg ci mbartal mi rek daal di fàqastalu ne daal di faatu lool ci mutaraddiya la bokk yi nga xamante ne nii dañoo jóge ci kaw daal di daanu wan to toyeexa beneen bi nga xam ne moo ci tegu ci leen xaraamal mooy xar mi wala bëy bi wala nag yi wala gëléem yi nga xamante ne nii wala sax lii xar mi lay gën doon ak ñoomin bëy gaa yoo yële ak nag bi wala nga xam ne dañ doon mbëkkante di mbëkkante ba benn bi daal di fëq biiru beneen bi mooy dañ doon mbëkkante ba benn bi daal di daal di daal di gaañu parce que beneen bi daal dinay fëq bët bi ba ba biir bi mooy toj na biir ba nag mu daal di génn naa dina yow manoo gaaw wala ngay rëbb ci àll bi gis ñaari kéwél yoo xam ne dañuy xeex wala nga xam ne mooy bëyu àll yi di xeex di dóorante seen yooyu rek nga xam ne seen béjjën yu ñaw yoo yëlee benn bi bëtt biiru beneen bi rek nga daw yow waa ji fekk ak si fekk mu dee nga ne aa tey de moom rubb mi neex na déedéet neexul de wan natihatu loolu dafa xaraama lekk wama akala sabo waaye bokk na ci leen xaraamal li nga xam ne mooy ndegment yi moo xam ñoomin gaynde ñoomin segg ak ñoomin panthère ak ñoomin bukki ñoom ñoo ñëw ba commencé di ko lekk di xam ne jàpp nañ ko ba tàmbale koo lekk loolu moom manu ngeen koo lekk dafa xaraam ci yéen mu ne nag illaa ma zakaytum ba mu des li nga xamante ne nii yéen ko rendi ci yoonu sharia walla bu dee da ngeen a ñëw fekk loo xam ne mooy deewul walla fekk ak dund nekk ci moom comme la nga xam ne moom la ndaw sa waxoon nga xamante ne nii daa nekkoon koo xamante ne nii moom da doon da sàmm mooy ab sàmm la woon faam la boo xam ne ab sàmm la woon de comme ni nga xamante ne nii noonee la siiwee moom da doon sàmm <coughs> muy muy muy muy muy da doon sàmmal ay ay gaay ci yi radiyallahu ta'ala anhu comme ni ko al imaamu al Buxaari waaye na ko noonu it la ko euh, sëriñam di al imaamu Ahmad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhim daal di soroowee moom nag mooy daa benn benn benn till boo xam ne dafa ñëw jël ci jur ji daal di ci eh, am bu mu ci gaañ ba muy waaja faatu léegi nag mais faatoogul woon ndaw sax mooy ka nga xam ne sàmm bu jigéen ba daal di daw si ñëw fekk gàtt ba way nga fekkee xar ma nag noonu le mu daal di jël li nga xam ne xeer wu ñaw daal di koy rendi nag daal di koy rendi daal di koy indi nag waaye nag ay ñoñam nag ne ah ñun de duñ ci lekk lu dul ñu laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam biñ ko laajee wax ko ni mu demee mu ne loolu man ngeen koo lekk kon loolu mooy illaa ma zakaytum bu ngeen fekkee même till bi wala segg bi wala gaynde bi daal di jël ci seen rëbb mi wala am rëbb sax mu commencé woon gaañoon ko waaye faatuwul daal di njamala bi till bi daal di gaynde gi daal di koy kii nga ñëw dàq gaynde gi mu ne fees gi daw waaye waaye day am am waaye léegi daw yow nga ñëw fekk mu amuk dund woogu bu dee ñëw nga daal di koy ah nekk loo xam ne lu ñuy rendi la nga rendi ko loolu moom dagan na walaa kon mbir maa ngi noonu le wallahu ta'ala alam bu dee rëbb nag rëbb moom ak li nga xam ne la ñuy rendi bokkuñu parce que rëbb mooy loo xam ne danga nga koy mën a jam ak bunduqiya sax baax na pistolet yi nga xam ne moom la ñuy rëbbee flèche ak yi nga xamante ne xeej yooyu moom bu dee animal bu ñuy rëbb la kooku soxlawul nga koy rendi moom da ngay sànni ndax rëbb dafa am ay atteem yoo xamante ni nag noonu la nga xamante ne nii nit ki mën naa utiliser li nga xam ne mooy xaj yi comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci saar bii insha allahu taala kon ñu noonu ba jotaay bii ñëw